xadis boo xam day wax ne allahuma barik lana fi rajab wa saaban wa balligh na euh, wa balligh lana ramadan aw kama qala alayhi salaatu wasalaam yonente bi sallallahu alayhi dara ñaan ne suñu borom yàlla nag nu barkeelal weeru rajab ak saaban te jotal ñu ramadan maanaam gaa yu baax yi dañ daa ñaan yàlla indi leen weeru koor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 ndax suñ borom moo wax ne inna alladina qaalu rabbuna allahu tumma staqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla taxaafu wala taxzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuaduna nahnu awliyaukum fi lxayati dunya wa fi laxira walakum fiha ma tastahi lanfusu walakum fiha ma taddauna nuzulan min gafurin rahim ba aaya ba jeex waaye loolu wàcc gi nga xam ne moom la doomu aadama yi wàcc ci euh, euh, nit ki ma wàcc gi nga xam ne moom la malayka yi di wàcc ci doomu ji wala xelam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 boo defee dara ci koo dal dinaa la ci fay loo xam duma ma ko dugal ci lim lim bu bari laa la ci jox kon loolu mooy koor loolu njariñ la loo xam day jàll ci ruux gi waaw suñ borom dafa wax sax li tax lim lay fay du ko def ci compte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 Eh, da koy soril jëf yu bon yi nga xam ne moo suufe day mën a jokkoo itam ak ci xadra sunu borom ba direct jokkoo boo xam ni ci wàllu ay leer nag ci la koy eh, jaare loolu lépp ci darajay weeru koor ci la koy ame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 ñi nga xam ne yàlla fegal na leen ba ba nayuñu ñooñu ñoo texe nay ak texe di la moo tax ku tabe kooku ku mooy mooy ñi texe loolu suñu borom wax ndax ku ne xam na ne euh, sëriñ sëriñ Tuubaa itam am na fu muy wax ne wa luqmatun tasuddu batna al jaai afdalu min binaai alfi jaamii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 juróom-ñaari gub yi pepp pepp yoo xam ne gub wu ci ne lu ëpp téeméeri e, pepp nekk ca loolu kenn xamut lam jur te mën na ko ëpp daa wallaahu yudaa'ifu liman yashaa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 kon jaamu yàlla gu continuer goo xam ne ay jaamu yàlla yu bare bari nga ci boolewaale loolu koor rek ci la ne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 yaram wi na kon karkaas boobu ba tey teewul am na ci njariñ ndax moom bu feebaree a ah, mën na cee loraale ruux gi faatu ruux gi ñu yóbbuwaat ko fa mu fa mu kon yaram wi moom it am na njariñ yu bari ci koor njariñ yooyu bokk na ci maa ngi jégalu moom la yaram wi am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 mu ngi koy jaamu waaw jëmmi koor nag bu ñëwee dana tax jëmm ji def li ko li tax suñu borom bind kon loolu lu ci am solo la mooy ne li tax yàlla bind jëmm jii nag ak euh, li ci aaju lépp mooy ngir mu jaam ko waaw te